mu ne borom alal yi dañuy dañuy dugal ñee àjjana ñoom taxawaloo leen xaaju bés te xaaju bés mooy cinq cents ans boobu <laughs> ndax mooy mille ans divisé par euh waaw yow waxoon nañ la bu doon loolu mooy xoolal ak léegi te imaginer feneen bi fii yawmin kaana miqdaaru xamsiina na sana ci bés boo xamante ne nii la ngeen ko mën a natte mooy cinquante mille ans cinquante mille kon loolu du waxoon nañ la keroog kon ba fi Seydina Isa alayhi salaam ñëwee ba léegi sax daa mat daa daa mat matul sax ak ak suba matul sax ak suba waaw matul sax ak suba voilà kon loolu nga xam ne euh, kon affaire bi kon gaaw na quoi waaw kon nag lu gaaw la moom la naan la walam yabqa minha gis nga àddina dem na mooy la ci ëpp na li ci des daanaka poussière ma des mel ni rek oto boo xam ne ba mu tëbee di daw poussière ba mu bàyyi ca gannaaw gaa yi daw si ñëw di ko xool fekk moom poussière ba mu leen bàyyil mu ngi mel ni àddina loolu la waaw waaw ay siikit <laughs> yu nekk ci ndox ci ci kopp yu ndaw yooyu boroom jàpp ko di ko dajale lu toll noonu moo ci des xam nga ne loolu loolu man di lut ket waaw mu ne wa innakum kon al imam sayyidina ah, Utba ibn Ghazwan anhu al waaw mu ngi doon muy xutba waa Basra jullit ñi foofu la ca jàkkaay Basra ja ah, di Basra <laughs> ni ko tubaab yi wax mu ne wa innakum dëgg yéen muntaqiluuna minha yëg nag àddina bii nga xam ne jeex na daanaka lii mel ni li ma leen wax a ci def yéen da ci ciy toxoo ilaa daarin jëm ca kër goo xam ne laa zawaala laha moom du jeex mukk amulub jeex Allah muy daarul qaraar waaw Allah wa inna al daarul qaraar la borom ba te yéen yëpp ne alaaxira mooy kër saxuwaay ba tanta addina bii moom day jeex waaw waaw Allah kon nag da ngeen comme que ngeen di taxu jóge fii jëm ca kër ga nga xamante ne mooy këruk gadul jeex kon nag fantaxilu kon nag waajal leen seen bopp de toute façon mu neex la dangay ngay toxu mu naqari la mu dangay ngay toxu kon nag dañ koo waajalal sa bopp sa waay boo bëggee am way wu rafet <laughs> fantaqilu bi xayri ma bi hadratikum waaw mu neex leen di ngeen dem mu naqari leen di ngeen dem kon waajal leen la gën lu ngeen yor muy ragal yàlla muy jaamu yàlla topp ay digalam sori ay tereem jël leen lu mel noon ngeen waajale ko ngir seen toxu bi ngeen di toxu dim alaaxira loolu laa leen di wax man Utbatu ibn Ghazwan radiyallahu anhu Allah ndax kon man daxilu taxu leen aywa bi xayri la gën maa af ah, di hadratikum li na fi yéen mooy la borom bi nangu ci yéen rek li teey fi yéen ndax inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba borom bi dafa nangu lu lu kon seet leen lu teey te mooy liñ digle yonentam alayhi salaam ngeen nekk ci loolu le kon nag taxu waajal leen seen bopp ngir seen voyage boobu ngeen jëm ci lu gën loo xam ne moo ne ci yéen ci jaamu yàlla ak ragal yàlla ak wékkirlu ci yàlla ak bàyyee mbir yi seen borom fa innahu ndax kat dëgg-dëgg xat zukira la na waaw tuddal nañ ñu ku leen ko tuddal yeneen ci biir yi sax sanam waaw wow moo leen ko jàngal moo leen ko jàngal am na xajara te gis nga aw xeer xeer xeer xam nga liñ naan xeer <laughs> xeer waaw aw xeer dinañ gis na ko jot hmm? yulqa fi shafiri jahannam dañu ñëw ci peggu sa aj safara mooy fi safara commencé boo jëlee benn xeer sànni ko fa yahwi fiha day wadd di dem di wàcc ci biir safara sab'ina aman soixante-dix juróom-ñaar fukki at laa yudri laa yudriku laha qaara soixante-dix ans xeer bi di tëmb te du àgg foofu fa safara si mooy téeku kii euh, foowu safara du ko jot du ko jot Allah kon gaa ku fi jaamuwul yàlla <laughs> kon caas dina xam ne mu ne loolu la ñu wax mu ne wallahi maa ngi wax yàlla gis nga loolu xam nga kon loolu mooy loolu day wane lan xóotaay bi yaa ngi maa ngi ne xeer bu ñu sànni dégg nga ñu gis nañ keroog xarit yi yeneen tubaab yi saa saa rek dégg lu ne tull yeneen tubaab yi saa saa bi dégg ngeen loolu ne ah mu ne loolu benn xeer la boo xam ne dañ koo sànni woon. <laughs> biir safara lañ ko sànni woon mu ngi door a àgg depuis soixante-dix ans voilà mu ngi nii di door a àgg mu ngi door a àgg ca ca ca fond ba lool lool lu muy wane mais loolu mooy affaire bi saa waay affaire bi mais yéen affaire bi gudd na ah mais affaire bi gudd na ah mooy lu gudde loolu saay loolu ñaari génération la daanaka paa bu am soixante-dix ans mu kook màgget la day am day am waxuma la doomam ba doomam am ay doom muy yor sit day sànn loolu lépp dund na ko fi xeer ba moom bañ sànnee moom àggagul biir safara naan ruux ruux ruux ruux ruux ruux ruux ruux ruux ruux la ilaha kon de loolu loolu xóot na de mu ne loolu nag lañu wax loolu yonent bay saa saa ma lañ ko jàngal soixante-dix dina ko daw moo tax ñenn ñi soixante-dix yooyu ngir baril la de ngir baril la de mooy ne tekkiwul mukk ko ne waa ji <laughs> euh, mooy euh, ci soixante dix ans yooyu lay mooy mooy daa bëgg wax ni ay kii yu bare bare bare bari lay daw waaw moo tax mu ne fa yahwi fiha sab'ina aaman la yudriku laha qa'ra du jot du jot soixante dix ans ñu sànni xeer ca buntu safara muy wadd ci kaw safara di wadd parce que kafara safara ay ay ay kaaw la ca suuf la jëm waaw ca suuf hein di wàcc di wàcc laa yudraku hmm? du jote la nga xamante ne ni eh, eh, mooy fond ba taw mu ne leen wallahi la tumla an gis nga loolu li muy xóot xóot xóot mu ne wat naa ci yàlla ne dina feesi yàlla dina ko feesali bés ah yawma yaqulu li jahannama hal fa taqulu hal min mazid bés bi yàlla naan li jahannama halimtalat naan mais jahannama est-ce que naan hal min mazid mais yàlla est-ce que mooloo ma dool yi <laughs> Allahu akbar moom moom moom moom moom moom day la moom moom doole rek bu doon moom neex na moom moom du doyal jahannama du doyal ci nit ñi nga xam ne lañ fay sànne waaw lu ñu wax mu ne hal min mazid yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid allah kon mu ne loolu bés dina ñëw day fees wallahi day fees rib day rem day rembat mu ne nag afa ajibtum moo da ndax da ngeen waaru ci lii ma wax <laughs> noonu la gudde noonu la xóote te dina fees bés mu ne benn information wa googu boo xam ne yonent bi ay ma leen ko jàngal mu ne war a xat ba léegi zukira lana te tuddal nañu anna ma bayna min misra'ayni min masari'il janna mu ne te tuddal nañu mooy côté safara ngoog waaw ndax yonent bu nekk dañ koo yónni bashira wa nadhira dañ koo yónni muy bëggalaate nii di xuppaate wax nañu safara ah xóot na de gudd na de raglu na te li ñuy xóot xóot xóot mooy bis dina fees oh <laughs> li muy xóot xóot xóot di yaat di rëy <laughs> day fees del waaw waaw wona yeneen bi alei salaam ne ne war gis nga jahannama ah hadiis gisoon nañ ko Euh, ci Riyad bi yàggoon nañ ci bi mu naan euh, euh, biir safara keroog bi buñ tegee siraat mu naan wa fii xaafatay siraat kalaalib mu'allaqatun ma'mura bi axdi bi axdi man umirat bihi fa maxduusun naajin wa makduusun fi nnaar walladi nafsu abi hurayrata bi yadihi inna qaara jahannama la sab'una xariifa waaw loo am com xam nga moom lañ yonent euh, kon fay fàttaliku ko waaw hadith shafaa boobu bu Seydina Hudayfa ak Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu waaw waaw waaw oh. mooy bi ñëwee dem ci Seydina Adam mu ne du man de dem leen ci Nuux ñu dem ci Seydina Nuux ne ba ñëw ci waaye buñ tegee siraat muy yëngatu gën a mën a yëngatu te sew gaa yi di ci jaar am ñoo xam dañuy kii rek pëtëx ci biir saw te jëfan na ma lañ koy teg waaw moom la borom bi naan <laughs> naan kenn du kii wa in minkum illa waariduha kaana ala rabbika hatman maqdiya wa minkum illa wariduha waaw mu ne amul kenn ci yéen lu li nga jaar jahannama jahannama li jaar amul waaw parce que pont bi nga xam ne mooy tegu ci kaw jahannama moo gën a liis taaw gën a mën yëngatu jànguñu jam xam nga ni yëngatoo sew tuuti te loolu mooy pont bi am na lii suñu pont yi rek am na yenn pont yoo xam ne da nga naan mais lii est-ce que na mais foofu loolu la te day yëngatu di def nii nekk ci kaw jëfand na ma saway nga war ku nekk war cee jaar kan la yóbbu yaa fay jaar waaw ba pare mu am ay kalaalit <laughs> yu gaaw yoo xamante ne ni day nekk ci wet gi. moom daal daaru ay ay ay ay ay ay ay kii kii lay ñu gisoon nañ ko <laughs> yi nga xam ne day sëq comme ay ay ay ay mais yooyu comme gars bu ñuy toj yenn bâtiment yi jël yenn yenn engins yooyu nga xam ne day ñëw rek duur tul këcc waaw engins yooyu gars yi di gars yi gars toj bâtiment yi xam nañ dañ naan kërob gars di sëq di tëmbeel biir safara buux ci biir la Seydina Abu Hurayra ne maa ngi wàcc ki nga xam ne sama bakkan de bakkanu Abu Hurayra ci loxoom la ne gis nga foowu jahannama ca fa fay xóoñ ca ca ca catu jahannama ca biir la sab'una xarifa waat naa ne soixante-dix ans la mooy doxu soixante-dix ans moom la Seydina Utba doon wax nii billahi <laughs> allazi la ilaha illa huwa ah loolu benn information la boo xam ne ah dina xupp nit ñi waaw ngir ñu mën a def attention te yooyu bari na ci xadiis yu ñëw waaw yeneen may saa saa ci woppam wax ko ah mu ne kon wala xat beneen information ginnaaw affaire u jahannama walla ah kon ragal leen seen borom de yaa ayyuhan naasu taqu rabbakum mooy tëndeku leen seen borom laa wax ceet leen seen borom <laughs> baax na <laughs> mu ne wala qad dhukira la te tuddal nañu beneen information que ni nag annama bayna al misra'ayn min masari' al kene diggante ñaari buntu àjjana yi àjjana boo demee ñaari diggante ñaari buntu yi ci buntu àjjana ya masiratu arba'ina ama da gis benn porte ñu ne ñu suñ yi nii porte bii ma tiim nii bu salon bi nii bu bi nii gis nga buntu yi ni mu jege kii <laughs> àjjana nag ñaari côté benn port àjjana doxu ñan la quarante ans moo yow boo jëloon benn catu porte am àjjana di dem beneen beneen côté beneen côté comme porte bi ñu ne la fii yëg fii la lii wëg lii nga jóge fii di ko dox ngir dem ci beneen côté bi quarante ans di nga dox ngir mën a àgg foofu waaye loolu rëy na de masha allah léegi hihi waxuñu la daw na dox dox xam nga daw moo gën a gaaw mais dox da ngay dox ndànk quarante ans mu ngi ne nit koo xam ne dañ ngoto daw daw quarante ans del dox rek du lekk du naan moom loolu yàlla muccal na ko ci lekk ak naan te du ko du ko lool ak ay dem toilette ak yooyu yëpp noonu moom moom yàlla du ko bind rek ngir muy dox quarante ans muy dox <laughs> waaw bu dee ci atum Grégoire mooy yow depuis mille neuf cent quatre-vingt-trois ngay dox ba deux mille vingt-trois <laughs> koo xam ne <laughs> depuis boobu ngay dox rek gis nga kook li ñuy parcourir ni mu rëyee yow yow képp ku dox loolu imaginer yaakaar nga ne comme deful tour du monde hein koo xam ne depuis mil neuf cent instant bii nii mille neuf cent quatre-vingt-trois la tàmbali woon di dox di dox ba deux mille vingt-trois nga xam ne amul nelaw amul sieste amul dara day dox rek dox rek amul sonn naa naa noppale ko non day dox rek ñaari catu ñaari côté buntu àjjana yi nag noon la deme benn ci buntu àjjana boo gis diggante buntu bi ak beneen bi sawaay doxu quarante la hmm. Hmm. léegi <laughs> loolu yeneen information la boo xam ne ku leen ko wax yonente bi alay saa saa mu ne nag gis nga ni muy réy noonu xam nga instant bi yaa ngi naan mais eh, kay waxuma la tour du monde kooku du kooku kay tour du monde yu bari lay def mu ne leen nag Seydina Utba di xutba gaay mu ne wala kat wala na te wat naa ne dina dikk alayha yawmun bés dina dikk ci porte yooyu ñu lay wax ngam de noonu yawmun bés boo xam ne wa huwa karizun min az mu ne bés boo xamante ne nii gis nga porte ya buntu ya diggante ñaari buntu ya dañuy yaatu yaatu yaatu yaatu wa huwa day nekk tazrid lan mooy tazrid al imam an-Nawawi rahimahullah mu ne wal tazidu al kathir al mumtali mooy loo xam ne day fee day bare bare bare fees dal waaw mooy bés dina ñëw gis nga porte yooyu ni muy yaatu yaatu yaatu day fees del min az-zihaam ci raj raj loo Allahu akbar mooy bés la boo xam ne bés bi yàllay àtte jaabi di leen dugal ajjana ñuy dem ajjana mais moo ñëwee porte ya day fees waaw gaa yi di dugg waaw loolu du yërmande yàlla wallahi yërmande yàlla loolu kay sawaay danga nga naan ah man de wax dëgg yàlla am naa yaakaar bu baax ci saa borom que ne man dinaa bokk ci ñuy dugg loolu la jullit war a mel waaw te nga nag bañ euh, kii nag bàyyeeku di def tax muy di ngay def lu la neex non al xawf war rajaa gisoon nañ ko waaw ah xayru sajaa yaaka biram piraay fal jam'u bayna al xawfi war rajaa'i xayru sajaa yaaka biram piraay waat naa ne dajale ah, tiit ak di am yaakaar mooy gën loo mën a jikkoo ci sa àddina bi ngir dem sa àllaaxira ci loo xam ne amul benn werante man Bamba maa la ko wax radiyallahu anhu kon nit ki day am yaakaar ne ah man de njortu gu rafet gi ma am sama borom ndax borom bi nee na ana inda zanni abdi bii gisoon nañu ko maa nga fa sama njort tay jaam yam ci man ah nga jàpp ne ah man de am naa yaakaar bu baax ne borom bi moom ñii nga xam ne dañuy bari foofee hmm? eh? nga xam ne raj raj loo ba day am keroog ndax ñu bari na fay dugg ah borom bi dañu mbaa xam jàpp naa ne man duma ci génne waaw léegi nag mu ne Seydina Utba radiyallahu anhu mu ne wala xat kon wax na leen xupp na leen ci wàllu nañ def attention ci àddina bu gaaw a jeex bii te waajal toxu ba ñuy toxu ci lu baax ndax kat ñaari kër fa am benn kër bi wax na leen guddaay bi xuutaay bi xeer bu ñu sànni biir safara muy wàcc soixante-dix ans dina ko def door a mën a àgg ci suuf kanta àjjana it yéen yaakaar yërmande yàlla bu leen ci désespéré wu laa taqnatu min rahmatillah ndax benn ci ñaari côté benn buntu àjjana quarante ans de la te bépp dina ñëw day fees raj-raj loo ba ndax nit ñi nga xam ne ñoo bari ñu war a aljana Allah léegi nag mu ne wa laqad ra'aytuni te man Utba ibnu Ghazwan gis naa sama bopp ma nekk sabi'a sab'a nekk sëcceel sëcceel sëcceelu sëcceemu set ni waaw mooy juróom-ñaareelu juróom-ñaar yi man maay sëcceem mooy la ku dugg ci l'islam comme niñ la ko waxoon sànq waaw ma'a rasulillah ànd ak ndawul yàlla li sallallahu alayhi wasallam ba muy woote Makka ndax moom Makka la ne woon man nii maa juróom bokk maa juróom-ñaareelu ku dugg ci l'islam ma lana ta'am gis nga jamono joon léegi lii nag mooy lëkkaaleeg suñu bunt bi dañ koy defaale lañ la wax lii xam nga liñ fi romb yëpp mu ngi wax ci wàllu àddina gu doy liggéey géeg yoo yoo ak tamit nañu waajal suñu àllaaxira mais dëgg-dëgg li tax imaam An-Nawawi indi ko mooy côté bii rahimahullah mu naan man nekkoon gisoon naa sama bopp ma nekkoon septième ku nekk ku dugg ci lislaam ànd ak yonent bi alayhi salaam maa lanaa ta'aamun amuñu woon dara lu ñu lekk waaw amuñu woon lu ñu lekk illaa waaw lu dul xam nga lan lañ doon lekk feuilles garab yi lañ doon lekk xobu garab yi gis nga wuñ xiifoon nii am nañu mango bu ñu lekk orange bu ñu lekk pomme bu ñu lekk kii ay ay ay non non non non ay ceeb ay nangam ay dugub ay bale ay nangam ay yàpp ak yooyu amuñu ci woon dara sombit dara dara lañ amuloon xam nga lu ñu doon def xobu garab yi benn garab la ñuy gis ñu jël xob yi xob yi feuilles yi dañuy jël moom lañ doon yéey di ko mastiquer di ko lekk ngir mën a taxaw sinon doonuñ amul woon luñ lekk allahu akbar ma lana ta'am lii du baabu fadlul ju'i wa khushunatil 'aysh bunt bi wax ngëneelu xiif ak dureté de dund dund gu xaw gu metti lu lii fan la lëkkaale bi nekk mooy ñii nga xam ne ñoo àndoon ak maa rasulillah mooy man ñun ak ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam lii lañ lii lañ amoon waaw amul woon lu ñu nekk surtout ñun ñi nga xam ne ñoo ñun ñun mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci lu baax ah lii la leen borom bi gërëmaloo loon jamono yooyee ndax da leen doon tàggat di leen defar ñoom ñii saxaabaay yonente bi alayhi salaatu yi waaw loolu ñu nekke woon kay te jaar ci comme loolu xéewal la ci biti nii nekk na waaye ay darajaatul ula ay daraja yu kawe la jur ci ñoom allah kon mu ne nag amuñu woon ma lana ta'amun illa waraqu shajar ñun xobu garab yi lañ amoona ah moom lañ doon lekk waaw hatta qarihat ashdaquna mais dañ cee moom lañ doon lekk ba ni nga xamante mooy kii suñu lèvres yi catu lèvres yi catu diggante bëj euh, euh, euh, comme li ñu doon wax sànq benn buntu côté yi ñaari côté yi naka noonu gis nga suñu lèvres yi moom la naan xarixat al imaamu Nawawi rahimahullah moo mu ne bi fathil qaaf mooy waxal xaf bul wax qu bul wax qi wa kasri ra'i qa ri bul wax ru bul wax ra mu ne ay saara fiiha qurux daa am ay fissure waaw mooy dañu ko yéeyéeyéeyéey ba suñu kii yi suñu tuñ yi am ay dagg-dagg suñu catu tuñ yeeg côté yeeg fépp ndax yëy gu ñu yëy ci ay xob kese moom lañ doon dundee allah mooy ñi ñii nga xam ne ñoo doon soppee borom bi tabaaraka wa taala dund gu mel nii lañu amoon jamono yooyu kon kay loolu du ngëneel ku ko borom bi teg ah nga nga xoole ko ñooñu ne comme que am na ñu ma gënoon fuuf te ñoom laay ñaan yàllaa roy dundoon nañu ko nga fàttale ko ñooñ mu ñu ko comme ñoom ndaw jaloore yu rëy ndaw daraja yu kawe yu la borom bi defal ci loolee kon nag waxu suuna fil aysh waaw ak al iqtisar min al ma'kul alal atwala euh, wal ihsan alal qalil min al maqul du duuni li ñu nekk di la nekk foo yu dara wax dëgg yàlla bari na ci ñun du ma ne amul parce que bala nga ne amul da ngay xam kaawu ñëpp ndax am na ñu sonn mais man ma suma dégg ñoo xam ne dañ ne dañoo xiifa xiifa xiif ba ay xobu garab la ñuy lekk xanaa ñi nga xam ne dañoo perdre ci àll yi léeg-léeg nga dégg histoire yu mel noonu mais ñooñu condition leen mooy nekkuñ seen dëkk dañoo perdre ci ab forêt xamatuñ fent amul dara lu lekk forêt yu forêt yu dangereux amatuñ dara waaw mais loolu c'est rare mais ñii ci biir dëkk bi ah. la Mecque lu leen neex affaire yi neex yooyu banaan lay orange yi gi yi ñuy bànneexu naan Makka neex waaye waaye Makka orange yi Makka <laughs> loolu tay la de mais saxaaba yi nga xam ne ñoo tax ñu man faa nekk di wër kaaba <laughs> di tawaaf ba ka umra ka aja ka def nii <laughs> ñoom ñoom xamul woon yooyu jamono yooyu de bañ nee Makka bu metti gële ñoom xay su Abu Jahl wa Abu Lahab fa Abu Jahl la ñoom Abu Lahab ñoom affaire yi demewul noonu de gaa yi surtout lii <laughs> surtout jamonoy embargo boobu leen bi leen gaa yi embargo bi waa Quraysh te bu Abu Talib daloon na leen lu mel nii ah waaw ba Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ñi muy wax ne benn guddi damaa jóg waaye <laughs> may dem di tuuri ndox rek di tuur ndox dégg loo xam ne mu naan ko mooy bi may tuur ndox ndekk ab der la ko wax ab der ci laa tuur ndox nee na <laughs> gëmewu ko sax der bi lañ jël laa jël dema moo baxala baxala baxala baxal ci lañ doom lekk saa yi <laughs> yow sax moo bi lekk loolu ñun ci ñun pour animal boo xam ne da di di di di di animal wu comme ñu ne la deru xar bu ñu feesee xar <laughs> sànni der bi loolu nga jël ko baxal ko baxal ko di lekk loolu ndax ñàkk loo lekk ñun dañoo àgg foofu waaye <laughs> ñii nag ay xobi garab te jamono yooyu gaa yi ñoom am ba la noonu <laughs> moo tax mu ne amuñ woon luñ lekk illaa waraqa shajar illaa waraqa ba ni nga xam ne suñu tuñ yi daal di xottee ko waaw mu ne faltaqattu benn bés ma for <laughs> burdatan nee na benn bés ma ramassé daal di for quoi <laughs> mooy lu sax ay lu ma jëndee jooy non dama koo for mooy par hasard comme ni koy naa saari ndam yoqaas ne ma may tuur ndox dégg ndox mi ci ci lëndëm gi sama tuur ndox yi fi dal ma ne waa mais lii day niru dera bi ma paree ma jël der bi dem dem ba ko moom lañ lekk <laughs> waaw wow lii xéewal la lii kat nañ naan fi lekk yow gis nga sa xaru tabaski bi nga sànnoon der bi <laughs> jëlal nga baxal ko nga lekk nga ne mais dafa dof wala la moo ko dal woy kii seetal la ñuy wax <laughs> te pourtant saa am yam ni nga xam ne loolu lañ doon lekk yaa subhaanallah ñenn ñi ay xobi garab yaa ngi bàyyi na xobi garab jàppal ci miimaa ji sawaay nga dem nga màtt ci ba doyal boo xiifee laa illaa nga nga xam da mujj sa sa tuñ yi day verte façon toxique gu nekk nekk ci dagg sa sa sa tuñ loolu lañ doon lekk waaw mu ne kon nag xusoo ay seeko mu ne moom sooy naa mu ne am na benn bés damaa for faltaqattu burda benn burda laa for benn benn manto bi ma ko foree fa shaqaqtuha comme que benn kii la bu rëy ma dagg ko bayni wa bayna Sa'd ibn Malik ma dagg ko bokk ko sama mbokk mi Sa'd ibn Malik moom lañ doon wax sànq Sa'd Malik mooy tax Sa'd ibn Abi Waqqas <laughs> waaw moom mooy Sa'd ibn Malik xamoo ko woon way moom mooy sax abi ibn abi waqaas nekkoon nijaayu yonent bi alayhi salaam nee na maa ngi moom laa ko kii wala waaw ma dagg ko ci digg bi laa ko xotti dagg ko <laughs> boo bokk ko moom nan la demee mu ne fattazartu bi nisfiha ma jël xaaju loolu bi ma ko xaree dagg ko ci digg bi moom laa jël daal di koy defe isaar Allahu akbar waaw mooy defe ko làmbaayu boo xam ne ci yow ab sir la da koy takk ci sa euh, autour du fi ngay boo solee yére fi ngay takk ceinture wala bu dee jigéen muy bu dee sax loolu amati na kuy kuy kuy sol robb kuy maanaam sa bon kuy takk sër bopp est loolu amati sax takk sër doree tudde xanaa xew <laughs> mais bokkatul ci ci col ko yi daanaka ci ñenn yi mais am nañu ko am ba léegi bien sûr <laughs> nee na Ah. man ma jël benn bi def ko noonu takk ko ci sama ndigg mu wàcc quoi mooy li ci kaw aw ma lu ma sol ci kaw ah man kese mu ne waaye Sa'd yi noonu la def <laughs> waaw wattazara Sa'dun bi nisfiha waaw ah. beneen wàll bi des si naa Sa'd ibn Abi Waqqas moom it gëmewu ba ma jox ko moom it looloo doon yéenéen ñun xoola suñu armoire yi ni mu feese ñuy tànn dañuy këj lambaraadu soi ngay am lan ngay sol boo teggi na non bii teg ah non non beneen beneen non wax ni mu ci xéewalu yàlla yi dañ ak ñoo mën a kaasa ah. waaw te yére mooy da ngay yow toog ubbi armoire war a sol am problème bu yére yoo gis de ñoo yére yee bari ba xamoo yow yow liñ naan embarras de choix la am <laughs> lan lay choisir yaay choisir mooy choisir de mais fii mu ne daa am problème mu choisir waaw <laughs> ah. c'est non fii nag lan laay sol léegi nga xamul woon ni du waa seetal ma fii waaye tànnal ma sëñ waay gii nag gii yoo ko wala lool buñ dagoon yu ne dañoo forom bor nag gëmewuñu ñëw solli loolu tamit dañ ciy gis solidarité entre ay jullit quoi ce n'est pas ma man am naa lu baax rek pour man kese la xam nga moom manoon na ne mais benn buur da la ah, man maa koy sol mais déet dafa gis ne mbokkam mi Sa'd ibn Abi Waqqas xaw naa rafle moom tamit mu jël affaire bi dagg ko ci digg bi takk benn bi benn xaaj bi ci diggam mu wàcc jëm suuf jox say naa sand beneen côté bi na ko yow itam defal ni man muy sa yére moom mu jël takk ci digg li mu wàcc loolu moo doon seen yére waaw comme quoi il ci ay xéewal fàtte ah. Ah, war a xam ne yow vous êtes vous vivez en communauté borom bi da leen di da leen a boole na wa innamal mu'minuna dëgg dëgg way ngëm yàlla ñooy ay bokk fa aslihu bayna axawaykum rab yëwénal leen rafetal leen seen diggante mbokkoo yi waaw nekkul loo xamante ne man bu sama affaire baaxee rek les autres bon je m'en fous ah voilà waaw am na am na gars yi égoïste noonu wóor ko wax dëgg jamono yu yàgg yoo xam ne buñ ñu amee papier rek pour ñoom après leneen ñi moom bu ñu am dara quoi wala bu ñu amee fenn dem nañ waaye makka ba installé wu léegi bu fi kenn mën a installé wooti quoi comme moom wala yaa billah loolu mooy la yow buñ amoon euh, xalaatin bu mel noonu borom bi nangu ko yow di nga fi mës a ñëw